mooy est-ce que Makka xam nga ñu ngi naan fatxu Makka ñu koy wax conquête de la Mecque xam nga conquête ghazwatul fatx gisoon nañ <coughs> bokkoon na li taxoon ñu cité woon loolu début bi ndax am solo goo xam ne dañ koy am solo te tamit dañ koy soxla ci jamono jii mooy ni <coughs> boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di tuddee li nga xamante ne mooy xew-xew bi gisoon nañ ne imaam al Buxaari rahmatullah alayhi mu ngi ko tudde woon baabu gazwatil fatxi fi ramadan baabu bunta ngi gazwatul fatxi xareb fatxu Makka fi ramadan ci weeru koor muy bunt bi nga xam ne moom la def ci kitaabul maghazi ci xare xare Makka ci Ramadan bunt bi ko jiitu mu def baabu ghazwatil fath wa ma ba'atha bihi wa ma bu'itha bihi Haatib ibn Abi Balta'a ila ahli Makkata yukhbiruhum bi ghazwi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bunt bi jiitu woon bunt bi mu ngi defoon baabu ghazwatil fath bunt ngi xare Makka ba ak tamit li nga xam ne moom lañu yebaloon Seydina Xaatib ak li nga xam ne moom la ko bi moom la bindoon doon xabaar waa Makka ci li nga xam ne moom la yeneen bi aleyhi salaatu salaam naroonu def léegi laaj bi fii mooy waa Makka moom par force mooy par arme lañ ko ubbee wala par négociation waaw loolu mooy mooy mooy laaj bi afutihat makkatu sulhan aw anwa loolu mooy masala bi est-ce que makka dañ koo ubbee ci xare wala boog dañ ko ubbi ci li nga xamante ne mooy négociation loolu mooy li nga xam ne mooy mooy masala bi al imaam ibn al qayyim raxmatullah alayhi nga xam ne ci lay indi li ñuy jànge ci xew-xewu fathu Makka moom nii la wax xam nga dañ doon gis ay wa fii xaala doon na bokk na ci li nga xam ne ci attey fiq yi ak yi nga xam ne mooy lataif yi sew-sew yi nga xam ne ñoo génn ci ghazwatu Makka mooy lan di fathu Makka mu ne wa fiiha bayaanu sarix albayaanu sarix albayaanu sarixu bi ann makkata futixat an wa kama dahaba ilayhi jumhuru ahlil ilm mu ne xam nga dafa indi nettali bi ba pare comme ni ñu def après muy indi njàngat yi mu ne bu ñu seetloo bokk na bu ñu seetloo li nga xamante ne nii mooy histoire bi ni ñu ko gisee nettalib xew xare euh, ghazw Makka dañ ciy jànge ne mu ne da dañ ciy jànge te tamit dañ ciy jële loo xam ne mais lu leer nàññ la preuve bu leer la bu ñuy won ne Makka kenn ubbiwu ko par négociation par xare lañ ko ubbee mooy ci force anwa mu ne kamaa kam ni comme ni nga xam ne dhahaba ilayhi jumhuru ahlil ilm mu ne comme li nga xam ne lii mooy moom dafa indi dafa commencé avis yom moom ak avis bi nga xam ne mooy avis waa jumhurul ulama muy avis majorité des des savants alayhim rahmatullah mu ne jumhuru ahlil ilm comme ni mu waxe ne Makka dañ ko ubbi ci force li ëpp ci majorité boroom xam-xam yi mu ne wala yu'rafu fi dhalika xilaafun illa an ash-Shafi'i wa Ahmada fi ahadi qawlayhi rahmatullah alayhima mu ne te waxu waa jumhur bii que ne Makka si si Makka ci force lañ ko ubbee mooy ko question bi est-ce que Makka dañ ko dañ ko ubbi ci force wala par négociation waa jumhur ne eh, première wax bi la mooy dañu koo ubbi ci force mu ne xamuñ ko wuteeg wax boobu lu dul imaam Shafi'i ak benn wax ci boo xam ne benn wax la ci imaam Ahmad ndax am na beneen wax waaw boo xamante ne nii eh, moo ko waa jumhur a ko bokk mooy imaam ahmad dañoo jële ci moom ñaari wax benn bi mook Shafi imaam yi ñoo bokk wax que ne par négociation par traité lañu ko ubbee mu am beneen wax moom ba léegi imaam ahmad buñ jële ci moom mu ne par force la ci force lañ ko jële ànd ak xanafiya yeeg ñi nga xam ne ñooy maalikiya yi rahmatullahi ala al jami' wa ghayrihim min al ulama kon aviango jumhur nee nañ par force lañ ko ubbee imaam ash-Shafi'i loolu moom madhabam la lu siiw la moo tax après dinañ ñëw bu ñu waxee ci li imaam Ibn al-Qayyim wax dinañ gis li imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax bi muy indi waxu imaam an-Nawawi di dëgëral madhabu imaam ash-Shafi'i ak tamit euh, ngir leeral ko tamit le fait ñoom ñu wax loolu ak yeneen i wax yoo xam ne am na ci xam nga lool <clears throat> imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi ñaari avis yi rek leen di mooy ñenn ñi dañu ko ubbi force te waa jumhur min alxanafiyati wa shaafiiyati oh wa taaifatun kathira min alxanaabila ñi nga xamante ne ni mooy xanafiya yi maalikiya yi ak mbooloo mu bari ci xanbali yi léegi nag am na beneen wax am na beneen wax à part waxu imaam Shafi'i bi ne ci négociation am na beneen wax boo xamante ni dañu ne moom tudd ko imaam Ibn al xëy que ne euh, non lenn li lañ ubbi ci force li ñu des ubbiwuñ ko ci force te ku mel ni. ash-Shafi'i imaam al-Mawardi ash-Shafi'i rahmatullah alayhi daal moom daal dinay bokk ci mbooloo mi wax loolu moom imaam al-Mawardi ash-Shafi'i te imaam al-Hakim daal dinay yaxal loolu le voilà léegi kon ñetti avis moo ci am léegi nag comme que dañuy topp imaam Ibnul Qayyim wax imaam Ibnul Qayyim moom du indi kon troisième position bi ñu indi mooy ñi nga xam ne dañ naan dañoo diviser la poire en deux waaw parce que yàlla a de la majorité qui dit que selon laquelle Makka a été la Mecque ou Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman a été conquise par la force waaw par la force armée l'autre avis muy avis wu euh, Shafi'i yi rahmatullah alayhim di wax tamit buñ jëlee ci imam Ahmad ñu ne non non par la négociation voilà léegi mu am beneen nag boo xam ne moom dane benn côté bi lañ par force la beneen bi par négoce léegi nag incha allah bu ñëwee topp kon ni ma Ibn al-Qayyim après euh, euh, après dinañ ñëw ci yenn yi war a leeral mu ne moom imaam Ibn al-Qayyim mu ne wa siyaaqul qissati awdahu shaahidin liman ta'ammalahu li qawlil jumhuur mu ne wa siyaaqul qissa boo toppee déroulé nettali fatxu Makka bi xam nga ñun laajatuñ ko daan pare nañ ci nettali fatxu Makka fii mu ne moom mooy waruñoo wax dara naan lii ba mu xewee muy jaaxal kenn mooy xam nañ ni mu demee déroulement wu ak euh, fatxu Makka bu ñu ko xoolee dañuy mu ne da gis ne loolu luy seede la mooy seede bi gina reer buy jàppale waxu li nga xam ne mooy waa jumhuur ko ne Makka ci force lañ ko ubbee waaw loolu mooy lan. loolu mooy lan euh, mooy le fait que yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon nit ñi joxoon leen possibilité ñu xare ak waa waa Makka ba Seydina Xaalid ibnul Walid dal di dal ci ñenn ñi ci ñoom keroog ñu laale fa ca yawmul xandama id farra Safwaan wa farra Ikrima mooy keroog gisoon nañu ko mooy ne waa Makka dañoo ku mel ni Ikrima ak som Safwaan biñ leen nee man daxala daara Aba Suf Abi Sufyaan fa huwa aamin mais ñoom d'accorduñ ci mais d'accord ñu ci woon du tout wa fa huwa amin wa man masjida fa huwa amin dañoo bañoon bi ñu bañee lu ñu def dañoo ut seen armée dajale seen alliés yi min al ahabish wa ghayrihim dajale seen alliés yi ngir ñu forme dem résister ji hein bañ demee ñu duma leen keroog xandama ba waaja daw naan soxna si innaki law shahidti yawmal xandama yow de boo fekke woon bésub xandama id keroog bi nga xam ne farra la daw Safwaanu Safwaanu ibn Umayya wa farra mu ñàlli daw Ikrima Ikrima ibn Abi Jahl loolu du xare Seydina Xaalid ibn Walid lañ seen kaw gaa yi am ñu ñu rey ci ñoom ñu ne mais loolu mu ne imaam Ibnul ne loolu ak lan xadiis bi nekk bi imaam Ahmad solof imaamu Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullahi alayhima muy xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala an mu ne yonent mi alayhi salaatu ko woo ne ma waa ansaar yi bu mu gisee waa Quraysh am ñoo xam ne kilifa ci ñoom dajale aw baasahum seen njaxas yi lañ doon wax naan armée suppu kànja woon rek yonent bi alei salaatu salaam ne leen uhsuduhum dem leen ngeen góob leen ñu dem dal ci kaw gaay xare bu metti am ba ba waa Makka defet daal di dal loolu loolu manoo moo tax mu ne loolu lépp day wane ne lii nii li muy wane mooy ne affaire bi wasiyaaqu wasiyaaqul qissati awdahu shaahidin liman ta'ammalahu li qawlil jumhur mu ne mais ku gis histoire bi ni mu demee nga xam ne lii mooy seede bi gën a leer buy jàppale waxu ñan jumhurul ulama buy jàppale waxu jumhurul ulama voilà kon waa jumhur ñoom ci gàttal euh, lii ci seen dalil yi la bokk mooy histoire bi do imaam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi mu ne léegi bi ñu waxee lii mooy dese na ñeneen dalil mais euh, mooy mooy mooy par exemple bu doon liiru ñoon bon toppuñ li imaam Ibn di wax mooy du ñu ko defee comme moom ni mu ko defee nii euh, mais comme dañuy topp li wax Euh, mooy nañ topp li mu wax mais euh, ni ma ko xalaate woon man moom ba ca départ ba moo doon indi dalilu waa jumhur yépp comme niñ koy defee rek ci masala fiqh yi ba mu jeex waaw après ñu indi dalilu chafin yi rahmatullah alayhi ñi ne moom Makka car par négoce lañ ko négociation lañ ko ubbee buñ paree nag ñu wax ana ban moo gën dëgër ci ñaar yooyu ak lu tax waaye euh, nañ topp rek li imaam Ibnul Qayyim wax léegi waa kon waa jumhuur ñoom seen dalil bi njëkk dalil yi njëkk indi mooy mooy histoire bi ni xew-xew yi demee imaam Ash Ibnul Qayyim mu ne am na nag lu mu ci teg tuuti mais loolu loolu saa na euh, amul euh, amul incident ci li ñuy ci ci ci argumentation bi parce que buñ naree lire. lettre par lettre li wax yépp ligne par ligne bu boobaa day xaw a gudd waxoon nañ la ko mu ne nag qaala asxaabu sulhi mu ne kantaa ñi nga xam ne dañ ne par négociation lañu ubbee Makka mooy lan mooy Shafi'i yi ñu ne non non non ñun d'accorduñ ci la waa jumhur wax parce que law futihat anwa laqasamaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bari na al ghanim ghanimina kama qusima Khaybar wala kama qasama xaybar wa kama qasama saa'ira al min al-manquulaat fa kaana yuxammisuhaa wa yaqsimuhaa euh, Shafi'i yi rahmatullah alayhim ne non non ñu parce que Makka kenn ko ubbiwul ci force c'est par négociation ñu ne ndax bu doon ne ci force lañ ko ubbi kononte kon yonent bi alayhi salaatu salaam day séddale dëkk bi mooy màng mañ fa jële da koy jël daal di koy séddale diggante ñi nga xam ne ñooy butin de bi diggante ñi nga xam ne ñooy ñoo ñoo demoon xare ji dix mille personnes yi wala mille personnes yi selon riwaaya yi comme ni mu def Xaybar Xaybar da ko da ko partagé non waaw waa jumhur ne ñun non non xaar leen may leen may leen ñoo rek ñun Shafi'i euh, yi buñ paree dinañ leen bàyyi ngeen wax comme comme ni ngeen ko bëgge ñu ne waaw kon continuer leen ñu ne kenn tamit wa kama qusima sa'irul ghanaim wala kama qasama comme ni nga xam ne noonu la yonent mi aleyhi salaatu salaam doon séddalee mooy màng yi am ci xare yépp xare yi ñu doon dem minal manquulaat ci yi nga xamante ne dañu koy eh, eh, ay bien eh, kii la mobilier la yoo xam ne dañ koy mën a déplacer voilà xam nga dafa am day bien immobilier immobile mooy loo xam mënu la bouger comme kër yi ak yooyu am yoo xam ne nag mën nañ ko déplacer comme xar yeeg jur jeeg jaasi yeek yooyu mu ne fa kaana yuxammisuha wa yaqsimuha yonent mi alayhi salaatu salaam mais moom xare yi fi jaar yi gis nañ butin de guerre da ko doon séddale ba pare jël xumus bi nga xam ne moom la ci moom borom bi am ak yonent mi alayhi salaatu salaam wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumusa léegi mu génn xumusu yàlla boobu da ko doon génne da ko doon génne après li ci des mu daal di koy kii séddale ko que Makka deful loolu kon kay loolu mooy wan ne kon Makka kenn ubbiwu ko ñu force loolu kesee tax defu ko léegi léegi xaalu ñu ne ñu ne mais mais mel nii dañ leen ne mais yéen Shafi'i rahmatullah alayhi mais même même bu dee bu bu dee loolu amul même bu dee ne séddalewuñ affaire yi mais léegi nag bon il faut ngeen leeral ñu ana ana ana fan kañ la yonent mi alayhi salaatu salaam fan la ama accord ak waa Makka ak fan la ñëw négocier ak ñoom ba ubbi Makka sans xare ñun loolu bëgg nañ koo xam ñu ne mais yéen yow yow xanaa da ngaa fàtte li nga doon eh, kii eh, eh, cours bi wax xanaa da ngaa fàtte xew-xew bi ñu ne ah fàtte wuñ ko dañoo bëgg mu leer rek ñu ne mais wala mastamana sallallahu alayhi wa sallam non wala mastamana Abu Sufyaan li ahli makkata lamma aslama fa aminahum kaana haadaa aqdu sulhin ñu ne xam nga kañ la ko wax kan kañ la kañ la ubbi makka ci paix ci jàmm amee ñu ne leen waaw kañ ñu ne mooy bi Abu Sufyaan ñëwee bi mu tuubee sàkku bu yonent mi aleyhi salaatu salaam pour mu sécuriser waa Makka yonent mi aleyhi salaatu salaam d'accord ci lool ba ne ko man daxala daara Abi Sufyaan moo ko dugg yow sa kër fa huwa amin ci yeneen riwaaya yi ñu ne wa man daxala daara Budayl ibn Barqo fa huwa amin wa man daxala daara Hakim ibn Hizam fa huwa amin wa man daxala baaba baytahu fa huwa amin wa man daxala al masjida fa huwa amin ñu ne mais loolu mooy wane ne lu ñu ne nag bi mu waxee Abu Sufyaan loolu loolu moo doon accord bi nga xam ne mooy sécuriser na waa Makka accord bi nga xam ne ci loolu la ñuy ubbee Makka ñu loolu te Abu Sufyaan dafa nekk représentant waa Makka moom la séqal wax ak moom moom loolu alayhi salaam ci kaw loolu la ko mu ngi mel ni waa Makka gi yépp la defal lool waaw ñu ne dese nañ ba léegi ñun mashar shafi'iyya ñu ne walaw futihat anwa la malaka al-ghanimuuna ribaaha wa duuraha wa kaanu ahaqqa biha min ahliha wa jaaza ixraajuhum minha fa haythu lam yahkum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fiiha bi hadha al-hukm bal lam yarudda ala al-muhaajiriina duurahum allati uxrijuu minha wa hiya bi aydi alladhiina axrajuhum wa aqarrahum ala bay'i duuri wa shiraa'ihaa wa ijaaratihaa wa suknaahaa wal intifaa'u bihaa wa haadha munaafun li ahkaami futuuhil anwa waqad sarraxa bi idaafati ila ahliha fa man daxala daara abi wa man daxala daara hu ne ñun Shafi'i yi rahmatullah alayhim am nañ leneen ba léegi loo xam ne xaw nañ ko junj ci kaw sànq mais dañ leen koy gën a leeral ngir mu gën a leer ngeen xam ne suñu wax moo gën a dëgër seen wax yéen waa jumhur même bu dee yii nëpp ñu ne leen loolu mooy lan ñu ne mais bu doon walaw fukki xam wa bu doon ne màkk dañ ko ubbi ci force la malakal ghanimuna ribaaha wa duuraha bu doon ne ci force la comme Xaybar ak yeneen yiñ gis rek ay Banu Qurayza mooy kon bañu nga xam ne ñoo woon di jullit ñi ba ñu gaa yi lañuy moom seen kër yaag seen suuf yi ñoom ñoo koy moom te ci kaw loolu kon wakaanu taj kon dañuy nekk dañoo waroon nekk a xaq biha min ahliha ginoon a yee ci suuf yooyu que ñi ko ñi nga xam ne ñoo ko moomoon avant yéefar yi ko moomoon avant ñu koy ubbi comme Xaybar yonent mi alayhi salaam dafa mujj nim def dafa ñëw juif yi na ko bàyyi ñoo affaire bi mooy léegi yaa ko moom même bu dee ñoo fi dëkk ñun ñuy bay di kii luñ la jox lu ñu lu ñu euh, am ci récolte ñu xaaj ko ci digg bi nga am cinquante ñu am cinquante mu d'accord mais ñoom ci seen bopp reconnaître nañ ne Xaybar moomatuñu ko ñu ne mais Makka bu doon nag dañ ko ubbi ci force noonu tamit la waroon a demee voilà ñu ne nag euh, fa haythu lam yahkum rasulullah léegi nag bi nga xam ne yonent bi alayhi salaam atewul atte bu mel nim attee Xaybar ak ay banu Qurayza ak ay banu Nadir bu yooyu attewul même chose comme ni mu attee Makka li am ba des te tamit li gën mooy bu doon dañ ko ubbi ci force mooy li gën a wane ne ubbiwuñ ko ci force yéen selon yéen waa mooy bal en plus lan li am ba des mooy lam yaru ala al muhajirin gis nga muhajiruna yi xam nga muhajiruna yi gisoon nañ ku fa jóge sa kër dem bu dee kër goo xam ne du sa njaboot goo xam ne yéefar yi na ko bokk moom yow nga am sa kër mooy ñàkk nga ko boo demee yéefar yi jël nañ lépp comme niñ defoon waa ba Bani Jahsh ñoom Abu Ahmad ak ñoom Abdallah ibn Jahsh ak ñoom seen kër yi gars yi dañ koo titre foncier bu doon waxi tey dañ koo far moom gis nañ ba Al Abbas rombee foofu Abu Sufyan ak Abu Jahl lañ doon waxante loolu yàgg na ah mooy ne ñu en plus mooy le fait jëlul këru muhaajiruuna yi nga xam ne alladhiina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim bi ghayri haqq lenn rek lañ am illaa an yaqulu rabbuna allah ñoom daal fut bi ñu def mooy yàllaa ñu mooy suñu borom ñu génne leen malgré ñu génne woon seen kër nangu seen kër ya titre ko fonce yonent bi alayhi salaatu salaam tey moo ci l'exemple le plus palpable le plus exemplaire moom mi nga xamante ne nii déggoo keroog bi ñuy dugg ñu ñu naan ko mais fan ngay dal suba mu naan wa hal taraka lana aqilun min riba aqil dañoo bàyyil dara mooy jëlul kër ya ne yéen yéeféer yi yéen moom kër yi ñeen nangu woon waxuma la sax ñeen nangu woon ci julli ñi léegi nangu nañu ko déedéet même loolu delloowu leen ko delloowu ko julli ñi wahiya mu bàyyi ko bi aydil ladina axraju mu bàyyi ko ci loxoy ñi leen génne woon ba pare gaa yooyu noonu man di jaay seen kër yi ñu saxal leen ci ak di ko jënd ak tamit di ko mën a luye ak di ko dëkke ak di ci jariñoo waaye ñu ne waay waay wa hada waay fik waay alhamdulilah ñëw leen d'accord ak ñun waay yëf yi leer na yéen itam wa hada xam ngeen ne lii munaaf lii waaye lii wute na ak lool waay ak ak li nga xam ne mooy attey futuhul anwa mooy conquête yoo xamante ni nii par force la ci armée lañ ko def ba ubbi dëkk yooyu xam ngeen ne niñ doxalee Makka wuti na ak loolu lool rek day wane ne tamit Makka saa yi ubbeewuñu ko force waaye ubbeewuñ ko par la force ñu ne am na leneen waqad sarraha bi idaafati ad-duuri ila ahliha fa qaala man daxala daara abi Sufyaan fa huwa amin wa man daxala daara hu fa huwa amin ñu ne en plus am na beneen affaire boo xam ne il faut ngay bàyyi xel ci wax yi ci wax yi comme yéen waa jumhuur ak ñun niñ koy defe ndax mbooloom boroom xam-xam yi surtout côté fiqh dégg-dégg bu sew la laaj loolu mooy al fiqh al fiqh mooy mooy ak diqqatu fil fahmi ak xóot ak sew ci ni ngay dégge moo tax baat yi dañu am solo ñu ne voilà comme que nag ci domaine boobu lañ ne xool leen le fait que yonent mi alayhi salaatu salaam leeral ci annexion bi mu def idaafa mooy annexion ak duuri kër yi annexe kër yi ci ñi ko moom te ñi ko moom ñan ay julli lañ man daxala daara abi mu ne képp ku dugg këru Abu Sufyaan mais kon kay mooy Abu Sufyaan moo moom kër bu ma nee kërug Mawlo kërug Moodu mooy kër gi Moodoo ko moom bu ma nee kërug Isaa kër gi Isaa ko moom léegi nag ñu ne loolu noonu nag mu def annexé kër yi ci ñi nga xam ne ñoo yéefiru Makka yi ba pare mu ne waman daxala daarahu képp ci yéen ku dugg këram fa huwa amin kooku nekk naa sécurité waaye waay waay waay waay lii day wane ne lii nii day wane ne kon mooy kër yi ñoom ñoo ko moom hein te pourtant nee ngeen yéen waa jumhur dañ ko ubbi ci force <laughs> léegi nag Euh, waa jumhuur ne waa jumhuur ne bon léegi man ngeen ñu may kon jërë ngeen jëf euh, léegi dañuy ñëw ci seen dalil yi ngeen ko wax ñu ne law kaana qad salahahum euh, waa jumhuur ne leen <laughs> bon <laughs> waa c'est bon léegi yéen xaar leen xam ngeen ne li ngeen wax dese naa dëgër ah bon si yéen ngeen ne le fait que yonent mi aleyhi salaam ne Abu Sufyaan ba mu tuubee ba ko Seydina al Abbaas ne ah yonent mi aleyhi salaam Abu Sufyaan mii dafa bëgg ak puukare defal ko dara mu ne man daxala daara Abi Sufyaana fa huwa aamin wa man daxala baabahu fa huwa amin wa baytahu fa huwa amin wa aghlaqa baabahu fa huwa amin wa man daxala al masjida fa huwa amin ngeen ne ci kaw loolu mooy le fait kon mu wax Abu Sufyan ku dugg këru Abu Sufyan nekk na en sécurité ku dugg këram nekk na en sécurité ku dugg sa kër tëj buntu ba nekk nga en sécurité waaye it ku dugg ci jàkka ji nekk nga en sécurité yéen ngeen ne daal ci kaw loolu mooy wane ne euh, ci la may joxe sécurité waa Makka yépp ba ni mu ubbee dëkk bi mooy ci négociation ak jàmm affaire ni waaw loolu la kay ñu ne ñun nag d'accord ñu ne leen lu tax ñu ne law kaana qad saalahahum lam yakun li amaanihi almuqayyadi bi duxuli kulli waaxidin daarahu wa iglaaqihi baabahu wa ilqaa'ihi silaahahu faa'ida walam yuqaatilhum Xaalid ibn al-Waliid hattaa qatala minhum jamaa'a walam yunkirhu walam yunkir alayhi walammaa qatala Miqyas ibn Subaaba wa Abdallah ibn Xatal wa man dhukira ma'ahumaa fa inna 'aqda sulhi law kaana qad waqa'a lastahnaa lastahnaa fiihi haa'ulaa'i qat'an wala naqala haadaa wa haadaa walaw futihat sulhan lam yuqaatilhum waqad qaala fa in ahadun taraxasa bi qitaali rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qulu inna allaha adina li rasulihi wa lam ya'dan lakum wa ma'lumun anna hadha al-idhn al-mukhtassa bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam innama huwa al-idhn fi al-qitaali la fi as-sulh fa idha fa inna al-idhna fi as-sulhi 'aam ñu ne yéen eh, eh, ma'shara shafi'iyya rahmatullahi aleykum xam ngeen ne seen dalil bi dese naa dëgg yéen loolu ngeen wax noonu ne li mu wax Abu Sufyan loolu mooy wane ne kon dafa gaa yépp noonu non non non non que ne na leen day ñu ne. bu doon ne dalee dafa dafa tëraloon ab accord boo xam ne day ñëw ubbi Makka ci simplement gars yi d'accord bu doon noonu la demee mu ne mais kon amaanuhul muqayyad ndax loolu la <laughs> voilà mooy le fait mu joxe euh, euh, euh, nu mu tuddati oh. jox ak kóolute mooy le fekk que mu ne leen yéen nekk ngeen en sécurité sécurité boobu mooy kon sécurisé gi sécuriser nga xam ne daf koo tënk ci ci ku dugg këram ci képp koo xam ne ku dugg këram ah ak tëj buntu ba ak teg ay ngànnaayam mu ne kononte kon bu doon lool du am njariñ waaw bu doon ne affaire bi Abu Sufyan moo leen représenté ba waa Makka yëpp kor nañ kon jarul bu ciy wax loolu kon danaan rek yëpp ñépp a ngi en sécurité bu jeex mais lan moo tax mu ne ku ku ku daw dem kër wala nga dugg ci jàkka ji wala nga dem kër Abu Sufyan loolu mooy mais ñi ci biti nag <laughs> ñi ci biti nag ñi deful loolu nag ñi deful loolu mooy ne bu doon ne kon yéen da ngeen ne le fekk que moo xoon Abu Sufyan loolu mooy ne kon généraliser na ko ci waa Makka yépp ñoom ñépp a ngi ci sécurité ba muy dugg Makka moom ci ci se moom ci jàmm la ko ubbee mais kon le fait que mu naan ku dugg sa kër tëj sa bunt ak yooyu du am benn njariñ waaw loolu du am njariñ te waxu yonent bi alayhi salaam lépp am njariñ comme ni ngeen ko xame yéen yéen Shafi'i yi rahmatullah te tamit bu doon lool li ngeen wax noonu noonu la këne kon da leen sécuriser woon looloo kon moo tax màkk dañ ko biti kii ci ci ci jàmm mais kon bu doon loolu lam yuqaatilhum Xaalid ibn Walid Seydina Xaalid ibn Walid du xareek ñoom kon bu doon loolu la ah konoon te kon du xeex ak ñoom te ba yonent bi alei satu salaam yigéen ne Seydina Xaalid xeex na ñoom neewu ko yow lan moo tax nga xeex ak ñoom tama sécuriser def waxu ko waaw baax na balam leen waxoon ca ba leen di discours ne bu leen xeex ak illaa man qaatalakum laa na illaa man qaatalakum loolu gisoon nañu ko keroog ba muy defar armée Seydina Zubayr ibn al jaar ci kaw min kada Seydina Xaalid jaar ci li nga xam ne eh, eh, eh, kadan loolu ci suufu Makka ba am na lu mu leen ci tegaloon te bu leen xare ak ñoom Seydina Abu Ubayda ibn al-Jarrah ci ñi nga xam ne seen armement taxu ko woon demee noonu te ñu ñenn di tey dox ñoom ñépp da leen noonu te bu leen xare lu dul ku xare ci Seydina Xaalid ibn bi mu xareet ñi nga xam ne ñoom Safwaan ñi nga xam ne ñoom ñoo ne woon dañuy résister ji dajeeg moom ca suufu Makka ca xandama mu dal seen kaw yonent mi alayhi salaatu salaam neewul Seydina Xaalid lan moo tax ngay dal seen kaw lan moo tax nga fiy xare te sécuriser naa nit ñi waxu ko waaw mu ne te ba mu nga xam ne te buroon lool la tamit euh, rey gi mu rey Miqyas Abdallah ibn Xatal ak ñeneen mooy ñu tuddoon ñëpp ñu ne dañuy gis ñi nga xam ne dañ ne woon dañ leen éliminer moom moo joxoon ndigal alayhi salaam ne ñu éliminer leen ak ñañcaray ñëpp ah bu doon ne yéen seen sulxu gi am na konoonte kon yonent bi alayhi salaam danaan leen euh, sulxu gi am na mais ñii ñii danaan Abu Sufyaan accord def naa mbaayum kiiraay ci waa Makka mais ba mu des ñii Abdallah ibn Xatal ñoom Miqyas ibn Subaaba ak ñeneen yi mais waxu ko ah te lool bu amoon mu ne lool bu amoon la nuqi la hada wa hada bu doon ne loolu yonent ma ne saab saab waxoon na ko Abu Sufyaan kon dinañu ko toxal waaw te walaw futihat sulhan bu doon ne dañ koo ubbi ci li nga xamante ne mooy comme li ngeen ko wax yéen Shafi'i yi kon lam yuqaatilhum ubbee ci jàmm kon du du ñoom te leen mooy wanee xare naa moom wax nañ ko sànk ci kaw mooy hadiisu bi imaam ahmad ba imaam muslim bu seydina abu hurayra bi mu doon nettali waa lamsaar keroog bi leen yeneen tibaale saab saab ne abu hurayra woowal ma waa lamsaar te bu ma woowal keneen ku dul ñoom waaw ba ñu ñëwee mu ne leen ñu song ñuy aw baasha quraysh ñu dal seen kaw fekk kilifaa Quraysh yi dañoo def seen armée su bu kàññ jiital gaa yi seen suq yeeg seen dungur yeeg ñenn ñi ba pare ne bu dee ñoom ñoo gañe ñu ñu ñu topp ci xare bi continuer bu dee dañ leen a gañe nag ñu jox Seydina Muhammad ak Abu Sufyan li ñu wax li wax mooy man daxala daarahu ak man daxala daar Abi Sufyan ak man daxalal masjida loolu leerul ne kon xare am na fa yonent ma ne saasam bu doon ne da leen jox accord nan la leen di wax yéen yéen a ngi en sécurité ba pare dem di xeex ak ñoom woolam saari naan dal leen seen kaw ba pare mu ne mu ne beneen boo xam ne moom moo ko wax ne fa in ahadun te loolu gisoon nañ ko tamit bimu ne yonent ma ne saasam bu kenn taraxasa di ute ngant naan way man naa xeex Makka parce que yonent bi alayhi salaam xare na fi xeex na fi fa xuulu yenente mi aleyi salaatu salaam mais li tax mu naan bu kenn di wuti ngant ci xare gu ma xare biir Makka waay waay masharu Shafi'i yow waay waay affaire bi leer na nag wax dëgg yàlla nag moom waxtaan wi ferenk masala mi ferenku laayu la nag yonente bi aleyi salaatu salaam ci boppam moo ne wa in taraxasa wa in ahadun taraxasa bi xitaal yi xitaal mooy lan xitaal mooy mooy jàmmoo mooy sul dane wa in ahadun taraxasa bi sulhi rasulillahi loolu non bi xitaali ci xare gi ma fi xare bu kenn ñëwee naan mën naa fi xare ñu ne ko mënu la nekk mu naan parce que yonente mi aleyi salaatu salaam xare woon na fi mais yonente mi aleyi salaam wax nañu mbir nee na képp ku nar a jële ci loolu argument naan lool moo ci sama ruxsa mooy sama permission bu tax ma manit ma man koo def ndax buur yàllaa nañu laqad kaana ko fii rasulillahi uswatun hasana dëgg dëgg nekk na pour yéen ci yonent bi alayhi salaatu salaam euh, euh, li nga xam ne mooy royukaay bu baax yonent bi alayhi salaatu salaam ne bu kenn bu leen kenn waxee lool fa quulu nee leen ko inna allaha buur yàlla subhaanahu wa taala adina moo joxoon ndigal moo permettroon li rasuulihi ndaal ñeel ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam walam ya'zan lakum te yéen joxuleen ndigal moom moo ko permettroon mu mënoon a xare ci mooy waxtu woowu mu ne ku ñu ne mu ne woon man benn benn période benn euh, jamono benn temps buur yàlla mayoon permettre ma ndax buur yàlla dafa xaramal makka def ko xaram yow ma xalaqa samawati wal ard moom nag la xaram nekk ba léegi man buur yàlla dama cee mayoon benn waxtu rek benn jamono boo xam ne may na ma ci ma xare ci ba mu jeexee fa huwa ka fa hiya aadat ila hurmatiha makka dafa dellu ila yawmil qiyaama nekk xaram kenn manu fee xare Eh, waay Shafi'i yi waxoon nañ leen sànq li ngeen di wax dëgëru yii ñuy yii xam ngeen li wëgg li wax ko wax ah ah ma leen la ngeen di def sooy yi ah léegi <coughs> ne wa ma'lumun te yéen leen anna hadha al idn al muxtassa bi rasulillah innama huwa al idn fi al la fi as-sulh <laughs> yéen xam ngeen ñu ne Shafi'i yi rahmatullah waay waay waay xam ngeen ne ndigal lii gii nga xam ne bu exclusivement réservé la pour yonent bi alayhi salaatu salaam boroomam réservé ko jagleel ko ko ndigal ndigal gu ñu jagle gii mu defal yonent bi alayhi salaatu salaam mais ndigal la ci xare du ndigalal ci ci ci ci ci ci ci sulx waay ci ci ki nekk en sécurité ak traité boo xam ne ubbi ci jàmm la waay du loolu waay loolu du ndigal loolu waay eh. xam ngeen ko loolu moom xam ngeen ko quoi ah, ah. léegi ñu wax li ma eh, li ma wax sànq moom indi na ko man dama ko wax te moom mu ngi koy dóoru tudd ni imaam Ibn al-Qayyim mu ne waa jumhuur teg ci ne waa jumhuur daldi ciy teg ne wa aydan Euh, falaw kaana fatxuha sulhan lam yaqul inna allaha qad axalla laha qad axallaha lahu saatan min nahaar fa innaha ida futixat sulhan kaanat baaqiya ala xurmatiha walam taxruj bisulxi an ilxurma wa qad axbara bi annaha fi tilka saati lam takun xaraama wa annaha ba'da inqidaa'i saa'ati al-harb 'aadat ila hurmatiha al-uulaa waa jumhuur ne e, e, yow sax wax nga ko léegi wax nga ko e, dugg nga ci suñu argument boo xam ne ñu ngi ci doon ñëw xaw nga ko junj mais mais tekkilal tekkilal tekkilal wolof yi yow li wax <laughs> ma la waaw ma tekki bon j'espère que je tekki bien ah <laughs> waaw léegi ma ne waaw léegi yéen waa jumhur kon yéen ngeen ne wa aydan ba léegi bu doon ne yéen yéen Shafi'i yi ubbig Makka ci ci ci ci jàmm lañ ko defe par accord lañ ko defee waay waay kon yonent ma lay saab sàmm konoon te kon doonu loon wax naan inna allaha qad ahalla lahu sa'atan min nahar këne buur yàlla ndag koo daganal benn waxtu ci wala benn temps ci bëccëg gi te loolu waxoon nañ la début journée bi la kii woon ba tàkkusaan ñu ne waa Shafi'i yi yéen bu doon ne dañ koo ubbi ci paix ci jàmmoo mais konoon te kon mais waxtu woowu période boobu yonent mi alayhi salaatu salaam naan dañ mais amul sens konoon am sens ndax bu doon ne en paix rek la ubbee Makka mais kon day des di nekk. Euh, euh, li nga xam ne lu ñu sanctuaire lu ñu lu ñu oh, oh, lu ñu ñoŋal la fu yàlla ormal la ba léegi ndax xare amu fi te tamit waram taxruj bi sulhi anil xorma bu dee accord la kay <laughs> mais xorma gi kay dañu ndax xorma boobu mooy lu fekk kenn du fi rey bakkan kenn du fi xeex kenn du fi dagg garab kenn du fi def yooyu yépp mooy ñu waxoon mais bu doon ne loolu noonu kon en paix lañ ci paix ci jàmm lañu ubbee màkk mais kononte kon du ne orma googu noonu dañ ma koo teggil ba ma mën a fee xare après bu delluwaat hein te ma lay saab mais xabaaral nañu xabaare nañu këne jamono ji nga xam ne ci la doon xare mooy waxtu woowu noon ko buur yàlla permettre nekkatul woon xaraam Makka nekkatu ko woon ndax daf koo permettre mu ngi mel ni lu mu ko muuroon la après mu tegg ko ngir yonent ma ne saa saa mu permettre ko lool ba mu ko defee ba pare mu tegaat ci malaan ma mooy ba ilaa yawmal qiyaama mu delluwaat na comme ni ko waxe euh, lii it wax nañ ko sànk mu ne wa aydan fa innaha law futihat sulhan lam yu'abbi jaysha yonent bi aleyhi salaatu salaam bu doon ne da ko dafa dafa ubbi Makka ci pee mais doonu loon ñëw ba buntu Makka di préparer waajal armée hein ca Zuu Tuwaa daal di jël euh, fas yi ak ñi nga xam ne ñooy dox def may man ak may sara comme xal def gauche ñoo xam ne ñoo fay ne droite ñoo xam ne ñoo fay ne wamahumu silaax ñoom ñépp ñu armé ba pare mu wax Seydina Abu Hurayra wowal ma waa Ansaari ba ñëwee mu ñu dal ci waa kii waa Quraysh ba Abu Sufyaan naan ubihat u daw daw ci yonent bi alayhi salaatu wa ba mu gisee xare yu tar yooyu ne ko ubihat xadraa'u Quraysh la Quraysh ba'da al-yawm waaye waaye daganal nañ ñuy rey kilifaay Quraysh yi xadraa xadraa Quraysh kon de laa Quraysh Quraysh dootul am après yow yonent mi aleyhi salaatu salaam doola répété man aghlaqa baabahu fa huwa aamin ku dugg sa kër tëj ko kooku nekk naa sécurité mu ne wa hada muhaalun an yakuna ma'a sulh lii c'est impossible mu nekk loo xam ne par accord li ñu bee ne en paix dugg si leen ngalawal ak sele ba pare xare yi di am ngeen ne loolu lépp ci jàmmoo jàmmoo lañ ko ubbee <laughs> loolu daal eh, léegi daal léegi nag eh, eh, bon mooy ci biir argument yi ngay gis ne waxu waa jumhur gën dëgër mais léegi que moo gën a dëgër waxu Shafi'i yi rahmatullah alayhi ndax biri leer na mooy lii leer na léegi nag Shafi'i yi rahmatullah ne ah, ah, ah d'accord aguñu ah non d'accord aguñu ndax lan ñu ne léegi nan ngeen di tontoo ci liñ ne le fait que Makka kenn bañ ko dee ngeen ni force lañ ko ubbee te yéen ci force ci l'islam bu ñu ubbee ab dëkk par la guerre mooy dañuy màngo bi butin de guerre dañ koy séddoo ak yooyu lan moo tax Makka loolu amu fa aywa tontu leen léegi tontu leen <laughs> non da ñun ñun d'accord aguñu il faut wuyu leen wuyu leen <laughs> ñu ne fa hada mabniyun ala anna al ard fi al ghanaim allati allah subhanahu bayna al ghanimin ba'da wa jumhuru saxaabati wal a'immati ba'duhum ala xilaafi daalika wa anna al arda laysat daaxila fi lganaa'imi allati tajibu qismatuha wa haaza kaanat siiratu al-xulafaa'i ar-raashidiin. imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi mu ne waa jumhur ne Shaafi'i yi rahmatullahi mais seen lool moom neex naa tontu que ne Makka lan moo tax kër ya kon séddewuluwuñ ko nit ñii moomuñu teer yeeg yooyu ñi jullit ñi ko gañe ñu bàyyi ko ci kiiwu yéeféer ñu ne parce que yéen seen wax jooju yéen a ngi ko tabax ci kaw leen ngeen ko teg këne suuf si mooy dëkk bu ñu ubbi suuf sa yéen dangeen ko boole ci butin de bi buur yàlla daldi wax nan lañu koy nan lañu koy séddalee comme nañ ko gisoon ca aaya ya la wa'lamu annama ghanimtum min shay'in xam leen ne lépp lu ngeen xam ne dangeen koo màng lu man di doon ci alal buur yàllaa moom xumus bi ak ba ma aayee jeex ñu ne yéen dangeen yéen parce que yéen Shafi'i yi c'est normal ngeen waxe nii parce que yéen seen wax ji li muy ëpp li muy tekki mooy yéen dangeen jël suuf si ne kon suuf suñu suuf si ak ak armes yi jële ci ña doon xeex ak euh, xar yaak bëy yañ jële foofu ci dëkk boobu yëpp ñoo yem ci butin de guerre bañ boo parce que yéen noonu ngeen gise loolu moo tax ngeen waxe lool ñu ne noon wa waaye nag xam leen ne li yëpp ci saxaaba yi majorité de saxaaba radiyallahu anhu ak imaam yu mag yi seen ginnaaw wuute nañu lool ñoom dañoo taqali suuf si ak li nga xam ne mooy butin de guerre ñu ne wa anna al arda laysat daaxila fil ghanaim bokkul ci màng yi nga xam ne fokk ñu daal di koy tajibu qismatuha allati butin de guerre bi nga xam ne dafa war ñu daal di koy séddali suuf si bokk si te loolu mooy jamaahiru jumhuru saxaaba ak aimma yi imaam yu mag yi loolu la wax seen ginnaaw mu ne te lii mooy siiratul xulafa mo lii mooy tëralinu te doxalinu jaar-jaaru xulafaa ur rashiduna yi almahdiyun radiyallahu anhum waaw te Seydina Omar loolu la defoon Seydina Omar mu bari suuf yi da ko doon garder ni dama koy garder pour ñii ñëw te da doon séddale butin de guerre yi te saxaaba yaa nga fa woon neewuñ ko ah non non non Seydina Omar doon ñu noot ñun ñoo xeex jox ñu suñuy affaire déedéet ah léegi en fait affaire boobu mooy ne affaire bi ci imam bi bu dee suuf si ci imam bi la la lañ koy teg. mooy xool li gën ci jamono ji ak li gën ngir lislaam ak jullit ñi waaw bu gisee ne euh, moom man na ko mais mu bañ a nekk ci loo xam ne ci bànneex la koy teg nit ki jiite jullit ñi loolu am nga jël suuf si daal li koy jox say partisan ñi nga xam ne ñoo lay tàccu ah déedéet bu gisee ne ñii dañoo soxla suuf suñu bay te amuñu ko te ubbi nañ ci mu jox leen benn partie wala lu mel noonu moom mooy xool voilà moom mooy xool loolu la bu gisee ne leneen tamit mu def loolu léegi euh, euh, moo tax loolu mooy ngiru imaam euh, Abu Hanifa sax moo tax mu ne waqaala Abu Hanifata rahmatullah alayhi imaam Abu Hanifa al imaamu muxayyarun bayna al qismati wa bayna an yuqirra arbaabaha fiiha bil xaraaji wa bayna an yujliyahum anha wa yunfidu ilayha qawman aaxarin yadribu alayhim al mu ne e, te mooy ngiiru imaam Abu Hanifa niroo naag ngiiru imaam Ahmad niroo naag waxu imaam Ahmad que ne dañuy tànnloo mooy dañuy bàyyi. ki nga xam ne euh, mooy imaam bi ndax moo tax mu ne fa zaahiru madhabul imaam ahmad wa aktharu nusuusihi ala anna al imaama mukhayyarun fiiha taxyiira maslaha la taxyiira shahwa imaam Ibnul Qayyim li ëpp li nga xam ne moo gën a feeñ ci ngiiru imaamu ahmad ak li ëpp ci ay tegsam moom imaam ahmad rahmatullah alayhi mooy ne imaam bi dañ koy tànn loo mu xool tànn loo xamante ni la li gën yëwénal li gën daal mais mu nekk loo xam ne tànne boo xam ne day xool li nga xam ne moo gën a approprié te moo gën mu def lool ci suuf si mais du ko def ngir ci teg ko ci bànnee xam imaam Abu Hanifa rahmatullah bu ñu ñëwaatee ci lim mu wax sànq imaam Ibn al-Qayyim mu ne moom imaam bi dañ koy dañ koy tànnloo entre mu mu mu mu mu mu mu mu mu départage suuf si selon ñi ñi ñi da entre ñi ñëwoon xare si wala yéeféer yo ko moomoon mu bàyyi leen fa waaye mu ne leen nag da ngeen di joxe impo wala mu jële leen fa indi fa ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo joxe impôt voilà léegi nag ñu ne euh, lii lépp day wane ne kon yéen chafin yee te parce que te am na beneen affaire mooy comme que yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom mooy guide bi moom dafa am choix ñu ne yéen xaybar bi ngeen di wax mais xaybar yonent bi alayhi salaatu salaam est-ce que ci yonent bi alayhi moom moo négocié ak juif yi juif yi ne bu ñu génne da leen a a génne ah juif yi ne ko bu ñu génne bàyyi ñu fi comme que ñun ñoo xam dëkk bi ñoo xam mbay mi ñu def ko bu ko def teel toogu ngeen fi ngir bàyyi ko yéen jullit ñi da ngeen di dem bu ko defee lu ñu ci am ngeen jël lii ñun ñu jël lii yonent bi alayhi salaatu salaam d'accord te pourtant c'est xaybar est-ce que loolu daa jël suuf si séddale en plus Makka tamit c'est pareil bàyyi gaa léegi en plus te waa Makka après gaa yi dañoo ñu ne am na beneen affaire ñu ne wa amma Makkatu fa an fa inna fiha shay'an akhar yamna'u min qismatiha walaw wajabat qismatun ma adaha min al qura wa hiya annaha la tumlak fa innaha daaru wa muta'abbadul xalqi wa xaramu rabbi ta'ala alladhi ja'alahu linnaasi sawaa'an al-'aakifu fiihi wal baad Allahu mu ne te yéen Makka dafa am beneen spécialité boo xam ne la am te yeneen réew yi amuñu ko même bu dee ne tontu nañ leen ci Xaybar bi ngeen joxe exemple cinq tontu nañ leen noonu en plus Makka dafa am spécialité bu yeneen dëkk yi amul mooy ne Makka dafa nekk dafa am beneen spécialité bu tax ñuy tere di di jël suuf sa nit ñi ubbi ko rek ñu daal di ñëw ne aywa gaay leen ñu séddale ko gaay ndax buñ ko séddale woon gaay ni muy demee euh, saxaaba yi ko kii woon ku nekk day mujj am ci benn parti boo fa jógee say doom say doom ñoo koy donn ñoo koy donn <laughs> alors que rek mbir mi Makka demewul noonu mu ne Makka dafa nekk benn affaire boo xam ne leneen lu yokk loo xam ne day tere day day gën a tere ñu daal ñu daal di koy mën a di departage mu ne même bu waroon sax bu doon ne départager suuf si bu ñëwoon ne d'accord nañ yéen départager suuf si dafa war ci suuf suñu ubbi par force ci guerre Makka day am exception ndax lu tax. ndax wahiya at na xaalatum nag ndax Makka kenn du ko moom du propriété kenn mooy li ngay dégg naan ay ay ay xaadimul xaramayni sharifayni moomul Makka bañ nañ ba xaadim lañ wax xaadim mooy la mooy mbindaan prince ci roi Arabie saoudite moomuñu Makka xaadimul baax nañ ba ñoom titre boobu lañ jox seen bopp xaadim est-ce que xaadim daa moom am mbindaan am na lu moom lu moom ci kër gi mu nekk fi muy liggéey ah non xaadimul xaramay ni mooy ñi ki nga xam ne mooy liggéeyal ñaari xaram yi di Makka ak Medina ash-sharifayni yu yu tedd yi te màgg parce que Makka kenn ko moomut wa hiya annaha mooy kenn moomu ko kenn laa tum la ko kenn du ko moom fa innaha daaru nusuk ndax na Makka dafa nekk dëkk boo xam ne dëkku jaamu yàlla la dëkk la boo xam ne jaamu yàlla ju mel ne aj ak umra ak yooyu xeetu jaamu yàlla yooyu foofu la yàlla dogal ne fii lañu ko mën a defee kenn mënu la tabax sab kaaba fële ca àllub Californie ba sawaay ak lu mu niroog niroog bu bu Makka bi ne léegi gars yi venez léegi dee leen wër sama kaaba ji fii Californie allahu labbayka allahumma labbayka labbayka allahumma labbayka loolu moom mooy laa labbayka wala sa'dayka waaye yow labbayka amu fa mooy Makka kenn ko moomul ndax xeetu jaamu yàlla yi yàlla dogal ne foofu lañ koy defee kenn moomu ko ndax daaru nusuk la wa muta'abbadul xalq foofu mooy bërëb bi nga xam ne jaam yi buur yàlla dafa def buur yàlla moo def que ne jaam yi dañ fay jaamoo yàlla pour lool na wa xaramul rabbi fii mooy xaramul buur borom bi borom bi màgg bi bi nga xam ne moo def suuf si Makka nekk lin naa si ñeel nit ñépp sawaa inil aakifu fiihi wal baat ki nga xamante ne moom moo fi nekk ñëw jaamu si yàlla yooyu ak ki fi dëkk nii ki fi nekk ñoo yemaa ah. waaw ci côté boobu ci jaamu yàlla ji amul kenn kuy ñëw am sa kii ngir aj ñëw ba biir Makka ñu naan la noo yow nag kaaba gi waroo ko jege parce que ñi fi dëkk ñii ñoom ñoom privilège walla ñii ñii ñoo war a kii yow yow parce que déedéet ah ñu ne la kon nag yaa ma'shar ash ya euh. kon daal euh, leer na quoi léegi nga ne ma <coughs> kon affaire bi leer na ne lii moo gën a dëgër fooguma na sax finalement dinañ soxla di wax li imaam al-Hafiz wax parce que c'est vrai foofu xam nga imaam nunul euh, an-Nawawi rahmatullah alayhi <laughs> bon di da leeral ak yu mel nii la rek mais bon foog naa jarul ñu ciy dugg jarul ñu ciy dugg euh, léegi li des mooy ñetteel avis bi ñu la waxoon da imaam Ibnul Qayyim waxu ko rahmatullah aley te ku mel ñoom maam al-Mawardi waxoon ko ne non ñun c'est xool nañu échange yi masha allah vraiment xam-xam bi feeñ na leer na euh, alhamdulillah yal na buur yàlla fay leen entre Shafi'i yi yéen suñu mbokk yi ndax imam al-Mawardi Shafi'i la mais comme que taqyidul a'ma moom boroom xam-xam du ko def mooy suivisme goog nga xam ne aveuglement boroom xam-xam du ko def ak taqlidul a'ma di suivre nit koo xam ne da ngay gëmm ne man daal même bu même lim def bu wuteeg li tey bu dee wute nak li yonent bi aleyhi salaatu salaam jàngale wala li dina leer nga ne man daal de toute façon lii laay def ndax diwa ko wax déedéet ah non imaam al-Mawardi min a'immati Shafi'iyya rahmatullahi alayhi waaye moom àndul ak mbokkam yi fii <coughs> yi ne moom dañ ko ubbi ci euh, euh, euh, ci par négociation moom à demi la ànd ak ñoom à demi it la ànd ak waa jumhur ñol masha Allah ñu ne ñun daal li ñu gis daal mooy ne lenn li dañ koo ubbi ci force leneen li comme loolu li koy wane euh, xew-xew Seydina Xaalid ibn Walid ak yonent ma ne saa saa ni wax Seydina Abu Hurayra wool ma laaw lamsaari loolu moom leer na tey imaam al-Haakim wax nañ la loolu la saxal lii wane ne leen li par négociation mooy li mu wax ñoom amul Sufyaan ak ñi d'accord ci dugg seen kër dugg ci jàkka ji teg seeni ngànnaay waaw xoola ah. waaye li gën a dëgër mooy li waa jumhur wax mooy li waa jumhur wax moo tax ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Hajar moom moom wax naa la moo indi après doon wax waxu imaam an-Nawawi wax ak après di tontoog yooyu ak di leeral yenn yi eh, moom bi mu waxee loolu indi ab ba pare na wal xaqu inna suurata fathiha kaanat anwa wa mu'aamalata ahliha muamalata man daxalat bi amaan mu ne daal moo tax lii lii nii de façon day day day day mooy wax ji moo wax waa jumhur benn la rek mooy dane lii dëgg-dëgg après lii lépp daal mooy que euh, Makka ni ñu ko ubbee li feeñ nii ima li feeñ ni ko ubbee mooy ci force lañ ko ubbee parce que c'est c'est c'est extrêmement même moom li muy nekk Shafi'i imam al-Hafiz ibn Hajar pour nga taxaw pour nga taxaw ne Makka sa waay euh, par négociation kese lañ ko bee day jafe ak ak ak lan ak qissatu Xaalid bi yawmal Xandam ak yeneen time lay saab saab mi mu wax ansaar yi loolu c'est c'est c'est c'est c'est nga ñëw malgré dalil yu leer yooyu euh, nga ñëw euh, ne euh, affaire yi daal malgré tout leelam loolu c'est c'est c'est c'est c'est très difficile à défendre ligne boobu moo tax mu ne liy dëgg daal mooy ne Makka ni ñu ko ubbee image bi ñu ko ubbee mooy ni ñu ko ubbee melaw bi ñu ko ubbee mooy ci force la waaye ni yonent bi alayhi salaam jëflanteeg waa Makka nag loolu dafa jëflanteeg ñoo xamante ne nii comme si dëkk bu ñu ubbi woon ci jàmm mais loolu la imaam Ibnul Qayyim wax sànq mooy le fait suuf si par partagé wuñ ko entre ñi xare si te génnewuñ ñamoomoon suuf sa di yéeféri ci suuf sa nangu luñ wax mooy Makka dafa am kii spécial te moo tax ah, moo tax après ñoom ñëpp a nekk ci jullit gars yi noonu foofu mooy mu jëflanteeg ñoom ñoo xam ne comme si jëflanteeg ñoo xam ne dañ leen ubbi ci jàmm comme ni mu def ak waa Xaybar exactement Xaybar xam nga ci xare la woon mais juif yi dàqul ñëpp dàquleen ne leen génn leen fi da leen faa bàyyi waaw ba pare ñoom ñuy liggéey ñuy bokkuli récolte bi waaye ak condition contrairement Makka gi gën a wane spécialité Makka dana leen dañ leen nuqirruhum ma shi'na mooy dañ leen fii saxal lu ba keram mu ñuy neex bu ñu neexee nag bés bu ñu bëggee ngeen jóge fi ñu jóge fi juif yi d'accord moo tax Seydina Omar moo leen fa jëlee après euh, kon insha allah lii mooy li gën a ci masala bi ci masala bi